suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu zakaa mu yàttey zakaat ñu ngi woon ci suñu tiroir numéro nekkoon suñu tiroir numéro ci façon alal yi nga xam ne moom lañuy génne zakat seen nisaab ak ni ñu koy defe ñu ne woon ci zakatul ayn mooy li nga xam ne mooy aldahabu wal fidda muy zakatu or ak xaalis ginnaaw bi nga xam ne ci jataay bi weesu ci lañ gisoon ci lañ ko waroon a jeexal sax waaye temps bi mayuñu ko woon ngir ñu jeexal ko waaye insha allahu taala tey ñu jeexal ko ginnaaw kon biñ gisee ci jataay bi weesu masalaam est-ce que l'impôt mën naa taxaw palaasu zakat gisoon nañu masala moomu walillahi alhamdu wal minna waaye gisoon nañu or yi nga xam ne walla xaalis yi nga xam ne dafa xaraam nit am ko waxoon nañ la yooyu it ijmaan dañ ciy génne zakat ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi kenn wutewu ci xattaa ñi ne sax takkaayu jigéen ñi kenn du ci génne zakat ñoom dañu ne bu dee or bu xaraam la comme boo xam ne góor a ko yor def ko chaîne ay takkaay yu mu yor ay jaaro lam ay jaaro oor ak kii nu mu tudd yooyu ay lam fii yooyu noonu ak ay kuddu oor ak yooyu yépp da ciy génne zakat yooyu nag nga xam ne dañ koo xaramal minal awani ci récipients yeeg yooyu que ça soit xaalis ak yi nga xam ne moom lañuy ñuy kër yi def ko en noor ak yooyu yëpp loolu yëpp dafa xaram yonent bi saatu salaatu daf ko tere euh, ku ci yor yooyu nag loolu dañ ci génne zakat malgré na waroo ko woon a yor mu am yoo xam ne kenn du ci génne zakat ci yooyu nga xam ne nag set fois-ci yi nga xam ne permettre nañ nit ki moom ko comme bëñ boo xam ne bëñu or la wala ay bëñu or wala xaalis wala li nga xamante ne ni mooy day takk bëñ yi lu ñu koy takke muy benn fiilu or buy retiendre bëñ yi loolu lépp kenn du ci génne zakat waaye lu mel ni prothèse boo xam ne ci bakkan bakkanu or walla xaalis yooyu it kenn du ci génne zakat te dagan na nit ki am ko waxoon nañ la bu dee góor nag li nga xam ne moom lañ ko permettre mooy fidda mooy jaaro bu euh, fidda boo xam ne moom lay takk benn kepp ak xanaa yi nga xam dañ koy def ci jaasi yi ak arme yi yooyu noonu la yoo xam ne yu mën a nekk la loolu yépp kenn du ci génne zakat tey nag ñu war a dugg ci masala yi ñu dese woon muy masalaam est-ce que alxuli alxuli mooy takkaayu jigéen ñi alxuliyu alxuli mooy takkaayu jigéen ñi est loolu dañ ciy génn zakat waaw walla déet waaye précision bu dee takkaay la yoo xam ne en diamant la émeraude yeneen pierre précieuse yépp lool même ñi ne dañ ciy génne sakaat sax ci takkaay jigéen ñoom yooyu boolewuñ ko ci waaw lool foog naa waxoon nañ ne az-zahabu wal fidda keese ak li mel ni ñoom yor valeur fiduciaire quant yi ko gën a cher sax ay jamaat yooyu fekk nit ki tegu ko du ko jaay di ko jaay kooku du ci génn zakat waaw ay ivoire ak façon yu mel noonu yëpp lu ci am loolu du ci génne zakat ay émeraude ay ñoom façon yu mel noonu du ci génne zakat fekk géddawu ko def teg ko ci marché bi mooy di ko jaay léegi zakatul xuli Euh, am na beneen façon boo xam ne dañ ciy génn zakat mooy loo xam ne euh, ñoo xam ne xaw may sportif de haut niveau lañu hein euh, mooy médaille d'or yi ñu am médaille d'or yi ak médaille d'argent yi bronze moom waxuñu ko non bronze moom al bronze <laughs> bronze non bronze bronze déet mais or xaalis bi waa joo xam ne nee na sportif de haut niveau la boo xam ne li mu gañe ci ci médaille d'or ak i médaille d'argent ak bari léegi nag moom da koy teg rek bon léeg-léeg mu ne bon mooy da koy collecté waaw daanaka daal fu compétition amee rek am na fa ndam bu jëlul waa yi nga xam ne moom lañ naan or jël na waa ja ñu naan l'argent mais yooyu nekkul da ngay teg noonu rek di honoré di di di di di teg ko sa salon bu gars yi ñëwee di gis nga ah no ça non vraiment vraiment c'est wala boo demee retraite ñu naan non il était une fois vraiment ba nga tollu gars yi doo seen morom non or boobu xaalis boobu noonu bu matee nisab dañ ciy génne zakat ah. ah oui dañ ciy génne zakat parce que yow léegi moom ah bugg dugg ci yi day génne zakat waaw dañ ciy génne zakat kay mu ngi mel ni oor boo xam ne léeg-léeg nag ñu ne la dama koy teg de côté. bu jamono neexul rekk ah ma fexe ci jël ci yenn yi jaay ci oor bi or moom datul toute façon ku ko jaay mu ñu ko jënd loolu noonu nag da ciy génne zakat bu ma tee nisaab da ciy génne zakat léegi nag mu des mu des lan yi nga xam ne parent bi ab parent boo xam ne dafa denc or daan bon pour ses pour sa petite fille bon bu màggee voilà comme ça mu am départ yu mel noonu loolu it dañ ciy génne zakat bu ma tee ni soob dañ ciy génne zakat moo xam nday jee ko def wala bàjjan bi wala tànte ji lu mu ci man di doon yooyu yépp dañ ciy génne zakat léegi nag boo mënaan eh, mais valeur bi day dem ma ne la dama lay wax rek la xadiis ba wax te am nañu ko dëgëral am ñu ne ci Seydina Omar daal wér na ci moom ne même bu dee am na xëccoo mais xadiis boobu yoon yu bari moo tax yenn boroom xam-xam yi ne wér na ittajiru fi amwaalil yataama comme ñoom imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi ittajiru fi amwaalil yataama la leen ci alalu jirim yi waay waay bu ko bu ko zakat ji jeexal ndax bu ngeen ko fi tegee bàyyi ko noonu zakat ji da koy jeexal ah, ndax saa buñ ci waree génne zakat il faut ñu génne ko ci. yow it dañ naan la lool nga rënk teg ko ngir sa doom nee nga pour pour le futur pour qu'il ait pour que ton fils ait un départ un bon départ a ah, boo bañee mu kii nag da nga koy teg ci marché bi waa nga wut foo ko investir sinon fekk mu ngi mat nisaab dañ ci génne zakat at mu ne voilà. kon loolu loolu jara préciser la waaw gaa yi nga xam ne ay anciens soldats lañu ñu leen di takkal ay grade rek ah ay soldats lañu ay kii galon yi yi or ak yooyu dañ ciy génne zakat waaw waaw mu ngaw léegi nag ñu ñëw nag ci suñu masala léegi takkaayu jigéen ñi takkaayu jigéen ñi Euh, boroom xam-xam yi dañ cee wuute ci wax yoo xam ne nag ah am nañu ne xoolal xoolal xoolal nañ wax li après ñu jël yi ci gën a màgg am nañu ne en fait takkaayu jigéen ñi benn yoon nga ciy génne sa waaw am ñu ne déedéet mook zakat normal bee yem rek saa bu amee nisaab comme yi nga fi wax sànq dañ koy génne zakat at mu ne am ñu ne kenn du ci génne zakat kenn non te kaay jigéen moom kenn du ci génne zakat loolu mooy loolu lépp ay wax la yoo xam ne wuute la. ñu ne kenn du ci génne li nga xamante ne nii mooy zakat waaye li nga xam ne mooy avis ci gën a siiw mooy ñaar te madahibul arbaa ci yooyu lañ divisé wu wax bu njëkk bi wax bu njëkk bi mooy waxu waa jumhur la majorité des savants mooy waxu saxaaba yu bari comme ñoom sayyidatu Aïsha sayyidina Jaabir ibn Abdillah mawlaana ibn Umar ñoom sayyidatu Asmaa bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhum ak ñeneen ak ñeneen te tamit jële nañ ko ci ñu bari ci saxaaba yi ñeneen ñu wuteeg ñi a ah, léegi ñii ñooy ñi nga xamante ne nii ñoo wax lii bokk na ci tamit ci taabi'i yi ñoom imaam ash ñoom Amra bint Abdirahman ne woon taalibe sayyidatu Aïsha as-siddiqatu bint siddiqi radiyallahu anha ak ki nga xam ne mooy abu jaafar ah abu jaafar al-baqir jële nañ ko tamit ci al imaam al-hasan al-basri ñoom imaam sa'id ibn al-musayyib rahmatullahi ala al-jami' ah te loolu mooy ci léegi nag xam nga lool ñi nga wax ni ñépp ñooy ñan saxaaba yi mooy saxaaba ak seeni taalibe kantaan ci ngir yi ci almadahibul arbaa lii mooy madhabu ki nga xamante ne ni mooy maalikiya yi rahmatullahi alayhim mooy waxu al imaam ash mooy ngiiru Shaafi'iyya yi te mooy ngiiru Xanaabila yi di si imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al ñii ñu ne takkaayu jigéen kenn du ci génne zakat ah xam nga masala mi cofoloon nañ la ko cofoloon nañ la ko ci biir kii mais dugguñu woon ci adilla yeeg argumentation yeeg yooyu comme ni nga xam ne moom lañ koy gise nii insha allahu taala ci giyaatal kon loolu mooy wax bu njëkk bi takkaayu jigéen ñi que ça soit or wala xaalis ah moo xam lam yi bàgg yi chaîne yu dënn yi xelaade yi mooy euh, euh, euh, nuñ koy wax collier voilà yooyu yépp kenn du ci génne zakat léegi nag mu am ci wet gi ñoo xam ne dañu ne ñun d'accorduñ ci wax jooju d'accorduñ ci wax jooju lii nii dañ ciy génne zakat mooy takkaay jigéen ñi contrairement ak yéen waa jumhur li ngeen dañ ci génne zakat kay loolu nag jële nañ ko ci Mawlana ibn Mas'ud ah min as-saxaaba ah Mawlana ibn Mas'ud ibn ummi abdir radiyallahu anhu waaye jële nañ ko Sa'id ibn Jubayr ñoom Ata ñoom Mujaahid am na it benn nettali buñ ne imaam Sa'id ibn al xam wax nañ la sànq fële am nay nettali bu ne moom dafa ne loolu dañ koy génneel zakaat boo ñëwee nag ci euh, taa ñii taabi'i lañ ñoom imaam az-Zuhri tamit ñoom imaam as-Sawri as-Sawri dañ ci imaam Sawri dañ ci wuute. waaw waaye ci ngir yi ñeenti ngir yi gis nañ ñett yi fële ki des moo ci des mooy seen mag di al imaam abu xanifa ah an nu'man ibn thabit alayhi ridwanullah ah ak ay mooy xanafiya yi naka noonu yi nettali nañ ko tamit ci al imaam al xasanul basri al imaam al awzaa'i rahmatullah alayhi tamit bokk na ci ñi nga xam ne dañ ne zakat takkaay jigéen yi dañ ci génne zakat léegi lii nii de mooy wax yi lii nii de mooy wax yi léegi nag mu des ana lan mooy ah dalilu ku ne lan mooy dalilu ku ne ñi nga xamante ne nii dañu ne euh, zakat kenn du ci génn zakat ñoom dañu ne ñun suñuy tegtal mooy que aasaar yoo xam ne dañ ko jëlee ci saxaaba yi radiyallahu anhum jële nañ ci imaam Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne muy xadis boo xamante ne nii rawaahu al imaam waaye xadis boo xam ne ci naa Jaabir la yem foofu la dëgëre mais marfon bi dëgërul Seydina Jaabir mu ne laysa fil xuliyi zaka mu ne li nga xamante ne nii mooy takkaay amul azaka mooy amul zakat buñ ciy génne te wax jumel noonu jële nañ ko ci mawlaana ibn Umar comme ni ko al imaam Abdurrazzaq as-San'aani rahmatullah solo al imaam ibn Umar mu ne laysa fil hulyi zakat amul ci takkaay jigéen ñi amul zakat waaw ñu ne ñun sax am nañ beneen dalil boo xam ne yonent bi alayhi salaam ci waxu yonent bi salaam lañ ko jëlee ñu ne la woon ñu ne waaw a ah, loolu mën nañoo dégg boobu dalila ñu ne waaw xadiis bi rawaahu al imaamul Buxaari boo demee ci kitaabu zakaat mu nga fa indi na ko nag fu bari ah. waaw indi na ko ci baabu salaatil iidayn indi ko waaye indi na ko ci kitaabu zakaat baabu zakaati ala zawj wal aytaami fil hijr ah mooy xadiis bu gudd. bi nga xamante ne ni moom la soxnaay euh, nu mu tudd Mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu huma wa ardaahuma di Zeynab daldi nettali mu ngi ko nettali benn frère Sayyidatu Juwayriya di sox nekkoon soxna Bintul Haaris nekkoon soxna ci yonent bi alayhi salaam Euh, muy nettali bi nga xam ne da doon wax ne yonent ma lay saar saam dafa ne jigéen ñi saraxe leen waaw saraxe leen parce que yéen gis naa ne mooy bi naan yéen ëpp safara waaw léegi yonent bi aleyhi salaatu wa mu ne tasaddaqna yaa ma'shara nisaa walaw min huliyikun mu ne yeneen ci ma lay saar saam dane na dafa soññ jigéen ñi daal ni leen eh, eh, encourager ci ñu saraxe joxe leen saraxe leen joxe leen zakat yaa ma'shara nisaa yéen mbooleem jigéen ñi walaw min huliykunna même bu dee ne ci seen lan yi la ci seen takkaay yi ngeen di ngeen di saraxe sax na ngeen ko def ñu ne ñun lii nii dalil la buy wane ne kon takkaayu jigéen du lu ñuy génne zakat ñu ne leen mais wajhul istidlal lañ bëggoon a xam naka ngeen teg tegtaloowee ci wax bi ñu ne mais imagine leen comme lii kii wax euh, Ibn al-Arabi bi muy shara sunanu imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi al imaam Ibn al-Arabi al-Maliki rahmatullahi alayhi mu ne moom moom al imaam Ibn al-Arabi mu ne lii nii mu ne walaw kaanati sadaqatu fiihi waajiba lama daraba al mathalu bihi fi sadaqati tatawwu ndax xam nga saraxe bii muy wax du zakat mooy yéen bu ngeen mooy bari lu ngeen di saraxe mais le fait mu ne saraxe leen bu dee ci seen takkaay yi la mu ne walaw kaanati sadaqa ah ndax dane moom imaam Ibn al-Arabi hada al hadith yujibu bi zaahirihi anna laa zakaata fil xuli bi qawlihi linnisaa'i tasaddaqna walaw min xuliyikun walaw kaanat sadaqatu fiihi waajiba lamaa daraba almathala bihi fi sadaqati tatawwu waaw mu ne lii nii xadiis bi ci muy wone ci biti bitéem mooy zahir bi li muy wane mooy ne zakat warul ci takkaay ndax wax ñu yenente ma lay saa saam ne yéen saraxe leen yéen jigéen ñi même bu dee ci seen takkaay yi la sax def leen ko mu ne ndax bu doon ne fii nii génn zakat ci takkaay dafa newoon farata wala saraxe ci dafa newoon farata kononte kon doonul woon joxe misaal ne leen même bu dee ne yéen bari leen lu ngeen di saraxe même bu dee ne ci seen takkaay yi la ndax lan ndax mooy xam nga bu ñu naan waa ji jullil xoolal julli waaw del bari julli del bari julli même bu dee tàkkusaan la xam nga loolu kenn du ko wax parce que tàkkusaan lu tax parce que tàkkusaan farata mooy bu ñu naan bari julli <laughs> hein bari julli loolu a'inni bi kasrati sujud bi yonent bi saa salaam doon waxoon saxaaba ba dimbalee ma ci bari rakka ay ay ruku ay ay sujud bokk mooy julli yu bari loolu faratay rek taxul ñuy wax waaw te faratay taxul ñuy wax parce que faratay de façon foo jaar di ko def te moom la ñépp def waa ji nag ni ñëwee wax ko li mu koy wax moom bëgg comme daa bëgg dëkkaaleeg moom yawmal qiyaam fële ca àjjana mu ne ko a'inni bi kasrati sujud dimbalee ma ci bari looy sujud mais loolu dañuy xam d'office ne la lay wax farata yi taxul ñuy wax ndax farata yi que ça soit moom wala keneen a ci yem da koy def ne fii nag c'est pareil leen même bu doon seen takkaay yi la bu doon seen takkaay yi génn ci sa zakat dafa newoon farata kon doonte kon du leen wax loolu waaw waaw ndax loolu ça ne se waaw ndax dañuy xam ne loolu de toute façon dañ ciy génne sarax dañ ciy génne zakat lu ñuy génne zakat nag ñu naan la defal même bu dee loolu lool loolu du loolu loolu la ci yonent mi alayhi salaatu salaam jublu ci wax ji ci la ñuy xame ne kon ci la ñuy xame ne kon lii nii du li nga xamante ne nii mooy génn ci zakat du farat ba pare ñu ne am nañ yeneen mooy atharu sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nekk ci muwatta u imaamu Maalik bi sanadin saxiix na ko noonu al imaam Abdurrazaaq as-San'aani rahmatullahi ala al-jamii daal dina koy solo ana foofee lan lañu solo jële ko ci sayyidatu as-siddiqatu bint as-siddiq ñu ne sayyidatu Aïsha al-Qaasim ñoom al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma ah al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anil jamii mu ne sayyidatu Aïsha de xam nga sayyidatu Aïsha moo ko yar parce que en fait al-Qaasim mi moom comme comme comme Urwa ibn Zubayr rek waaw mooy alqaasim ndax alqaasim baayam moo doon Muhammad ibn Abi Bakr dinañ gis ay mbiram bu ñu àggee ci moom lañ la waxoon ne buñ ci àgsee ci la ñuy gis ci buy juddu bu yonent mi aleyhi salaatu salaam di aji ci yoon bi ci lañuy gisaale masala yi jëm ci aqiqa yi jëm ci wàll tudd tudd alqaasim bi baayam mooy Muhammad ibn Abi Bakr nekkoon doomu Seydina Abu Bakr juddu bi yonent mi aleyhi salaatu salaam di aji ci atam mu mujj ah mooy alqaasim nag doomam la comme que moom dafa teel a génn àddina bàyyi ci Sayyidatu Aysa moo ko yoroon ak ay jirim yeneen yum yoroon yoo xam ne moo leen yoroon doon leen toppatoo moom alqaasim mu ne radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne sayyidatu Aïsha dafa yoroon dafa moo ne woon tu tu tu moo yoroon tutoraawu ay doomu sëram waaw banaatu axiiha ay non ba ay doomi frère mooy frère comme ñoom Muhammad yooyu ibn Abi Bakr yoo xam ne ay jirim lañu woon ak ñeneen ñoo xam ne moom fii xijriha mooy ci giron wam moom moo leen yoroon moo newoon seen tuteur seen tutorat moo ko yoroon daleen doon solal mu ne nag daleen doon solal li nga xam ne mooy ay takkaayi or xaalis fala taxruju an xuliyihinna zaka te doonuñu woon te doonul woon génne woon sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ci seen takkaay yooyu doonu ci woon génne zakat te waxoon nañ la zakat xaqul la amul affaire xale waaw amul affaire waaju du majeur loolu lañ waxoon mooy xadiis bi ñu wax sànq Seydina Omar loolu la doon wax te wax nañ la loolu xadiis la sax boo xam ne dañu wute ci ak wéram mais ñu bari dañ ne wér na commerce leen ci alalu jirim yi bu ko sarax yi jeexal bu ko zakat yi jeexal mooy xale même bu dee liir la hérité alal alal jooju bu zakat zakat bu ci waree dañ ko ciy génne Sayyidatu Aisha nag mu ne yoroon na ay doomi ay sœur ay ay jigéen ñoo xam ne ay doomi frère yi la yoo xam ne moo leen yoroon moom sayyidatu Aïcha ñu doon sol mu leen doon takkal ay ay ay or ay xale lañu woon maseeruñu woon mais loolu doonu ci woon génne zakat waaw yalbasna al huli fala taxruju an huliyihinna zakat loolu la kon al imaam Qaasim al Qaasim bnu Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu an ali Abi Bakr wax ñu ne lii nii ñu ne leen waaw lii de ñu ne waaw xam nga lii nii Sayyidatu Aïsha kan moo ko gën a xam affaire yi bu doon ne zakat takkaay dañ cee war a génne génne zakat kii kii ki kii lu mu tudd eh, dañ cee war a génne zakat Sayyidatu Aïsha mi ginoon a takkook yonent bi alayhi salaam mooy ki ginoon a takkook yonent bi alayhi salaam hein te bañ ko ne koo gën sopp dane moom mais kooku muy soxnaam mais xanaa kay bu doon ne day bu loolu dafa war génn ci zakat dafa war xanaa kay waroon na koo xam te bari na ay masala yoo xam ne saxaaba yi radiyallahu anhu buñ ci wutewoon dañu doon ñëw ci moom waxam mooy mujj nekk wax ji ndax moo ci xam la nga xam ne mooy sunna mu ne yonent mi alayhi salaam nii la doon doxale ñu ku nekk bàyyi la nga jàppoon doxale li mu wax mais sayyidatu Aisha xanaa kay du xam ne lii dañ ko ko dañ koo war a génne zakat bu doon ne lool la moom mu koy bañ a defal ñoo xam ne moo leen yor mooy moom mooy seen responsable waaw kon lii lépp day wone ne kon ah zakat kenn du ko génn ci takkaay yi nga xamante ne mooy mooy euh, euh, euh, yu jigéen yi naka noonu lañ jële ci grande sœur am di sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ha comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu euh, al Bayhaqi na ko imaam Anas Seydina Anas tuddoon naa ko euh, ñoom Sayyidatu Asma moom it loolu lañ nettali ci wam ne doon woon génn zakat ci takkaay yi voilà kon nag lii lépp day wane loolu te am nañ yeneen dalil ci wàllu wàllum xel ñu ne boo seetloo mooy al aslu liy cosaan mooy baraatu zimma waaw al aslu baraatu zimma xatta yarida dalilun ah luy teggi baraatu zimma góogale mooy ne liy cosaan mooy ne ku nekk nit ñépp a innocent waaw te tamit mooy liy cosaan mooy alalu jàmbur mooy ñu doon wax kenn amu ci droit laal ci dara lu dul texte bu ñëw ne nañ ci jël dara te takkaayu jigéen ñi amul texte bu ñëw ne nañ ci jël dara bu wér bu wér bu wér bu wér waaw wala mu wér mais am na neneen luñ ko mën a dégge loolu teg si yéen boo bu leer nañ neneen ji génne zakat loolu amul ñu ne lool benn affaire la al baraatul asliya mooy al baraatul asliya waaw ci cosaan teguñu kenn dara ku fi ñëw nag ne diw ñoom diw lii tegu na seen kaw moo war a indi dalil buy wane ne lii tegu na seen kaw ci alquran wala hadis bu leer sunna bu leer waaw parce que yooyu kenn du ko teg cim xel ah ne bi nga xamante ne nii ci wàllum xel ak wàllum seetlu ah, mooy zakat yow tuddoon nga charte ah? waaw amul ci charte yi nga tuddoon lu ñu naan annamaa u mooy ak yokk hein loo xamante ne ak yokk alal joo xam ne bokk na ci charte alal yi nga xam ne moom lañuy génne zakat mu nekk alal joo xam ne il est susceptible de yokk wala alal ja luy yokk comme xar dañuy yokk naturellement dañuy juróon te muy gën yokk bëy yeeg xar yeeg gëléem yeeg noonu yeneen yi nga xam ne moom lañ gis am naq day ni muy or xaalis yooyu dafa nekk yoo xam ne nit ki bu ci lëggéeyee teg ko ci circuit économique bi da koy jural lu bari hein naka noonu suñu alal yi suñu xaalis yi nit ki bu ci defee un bon investissement affaire bi da koy juróon indil ko alal hein asimaar moom it c'est naturel bu yàlla tawee da ngay gis gàncax gi ñooy ñooy ñooy yokk dugub benn pepp nga dugaloon wala benn euh, grain de de de de de de mil ou de maïs nga nga nga nga nga nga jiwoon bi nga ko defee bi nga kiiwee affaire yi joxe lu bari loolu am na maa muy croissance loo xam ne il croît ou bien il est susceptible de croître alal du mel noonu. léegi nag bu du lool xamoon du waxoon ko waaw loolu dama waxoon na mooy waaw léegi takkaayu jigéen ñi est-ce que lool ci la est-ce que moom bokk na ci critère boobu dugg na ci am déet est-ce takkaayu jigéen ñi dugg na ci critère boo xam ne mooy dañ koy teg ci marché bi non takkaayu jigéen ñi xam nga la la lil xunya wala lil xinya lil xinya li arab yi naan xinya xinya baax na xunya baax na boo wax baax naa xenia wala xonia ñu ne looloo tax bu dee ne lil xenia wala lil xonia mooy loo xam ne nit ki da koo fàggu moom ko mais pas pour mu koy mu koy mu koy mu indil retour sur investissement non moom pour utilisation boppam la ñu ne nag gis nga takkaay jigéen yi loolu la mooy ñoom dañ koy sol li zinatihinna ngir lan ngir li nga xamante ne mooy seenu taar di ci taarloo loolu kese la waaw mais ñu ne eh, eh, bàlleen ma bàlleen ma bàlleen ma am na bu ñu fàtte woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah jël na or takkaay takkal ko doomu kii nu mu tudd doomu Zaynab bi nu mu tuddati woon doomu Sayyidatu Zaynab doomam doomam doomam doomam waxal waxal waxal waxal bi dafa naaw lu tax mu naaw tam ko doon jël léeg-léeg buy julli moom moom Abul Aas ñoo ko jur Sayyidatu Zaynab ak Abul Aas radiyallahu anhuma nu mu tuddati lu tax tur bi naaw jigéen la yeneen kibaare saaf saaf da ko doon takkal ay ay ay takkaay or <laughs> mais loolu dama ko naroon a fàtte waaye <laughs> sam bopp bee naroon a naaw. waaye yow te fenn ngeen déggul mu ne après nag ngeen ko jox zakat ne génne leen ci zakat parce que bu doon war na ci dina wax wala moom mi nga xam ne ndax mooy seen baay ah ñooñu yonent ma lay sax sax mooy seen baay moo jur seen yaay comme ñoom Seydou Seydina Xuseyn Xasan ak Xuseyn ak ñooñu moo jur mooy seen waajur kon lu raw ni mu nekk waajuru jullit ñépp léegi te kenn kenn kenn toxalul ne yonent ma lay saa saam loolu noonu da di koy génn zakat wala da ay waajuram eh, waaye nag na ngeen ci génn zakat Umaama voilà bint Abil Aas Umaama bint Abil Aas yonent bi alayhi wassalaam da koo giwoon ta ta te kenn manu fee wax ne bon peut-être que loolu ah, Euh, peut-être def na ko mais dañ naan la euh, amoo ci dalil hadis bi waxu ko kon nag bu fi indi leneen kon mu ngi noonu voilà léegi nag ñu ne kon léegi loolu parenthèse la woon mbir la moo xamante ne tuutee des ñu nisiyaan ko léegi nag ñu fàtte ko léegi bu ñu ñëwee ci euh, li ñu doon wax sànq. mooy euh, que mooy que ne euh, voilà alal euh, alal yi nga xam ne lañ teg ci mooy ñoom ñoo susceptible ñooy croître wala yuy susceptible de croître yooyu noonu lañ war a joxe zakat yooyu la zakat war mais alal ju melul noonu yoo xam ne boroom da ko moom. ngir euh, son kii personnel pour boppam alal yooyu kenn du ci génn zakat waaw ndax annamaa u amu ci exposé wuñ ko ci li nga xam ne mooy mu croissance ci croissance ngir muy croître amul te takkaayu jigéen yi lool la ngir seen taar la hein waaw ngir seen taar la <laughs> am na nag ñu naan bés bu fi nekkee di ko di ko même bu dee sax dañ ne du ci joxe zakat bu fi newee di ko génn di ci di ci di ci di ci tabarruj mooy di ci dem di seeti ay di di ziyaare ji ay sëriñ sawaay ñuy ci oor yooyu mooy damaa joxe boobu ndax moo ci gën a scandale te moo ci gën a reetaanlu moo ci gën a nekk ironique quoi affaire boobu mooy sëriñ bi nga xam ne moo waroon a nekk kiy delloo nit ñi ci ci diine ku ko gis sa xel dem ci yàlla ngay fàttaliku buur yàlla ah di di di di di di di gën nekk ci yim digle tey gën a sore ci yim tere ñoom lañuy seet feesal seen baat yeeg seen lam yeeg seen jaaro yeeg seen nopp yi lépp or dem nag euh, mag yow fu nekk tagal sukk ci kanamu sëriñ bi euh, ngir mu ñaanal leen léeg-léeg sax sëriñ bi téye ci loxo yi wal iyaadu billah wal iyaadu billah walla iyaazu billaah waaye nag bon xanaa du la borom masaalik doon wax radiyallahu anhu loolu leeral sëñ bi sëñ bu mag bi loolu la doon wax ci masaalik di yëri leen ko newuñu fi di leeral masaalik dem leen ngeen yëru ko <laughs> is baana jahran annama shuyuxu hadha zamani julluhum fuxuuxu ak gaa yi nga xamante ne boo ko gisee muy jaay ku war a naan day bañ a lekk euh, euh, euh, ci mbay meek lu jóge ci mbay te dara wa huwa adnasu min kulli danas moo gën a tilim biiram ah moo gën a tilim luy tilim te tamit gis nga bu nee di jaay kii di nekkate yoo jigéen ñi fi ne rek lay repérer loolu lépp seen bee ko waxaa ah, man waxuma ko de waaw wa annahu lawla uyunu naasi la raamahu bizinan aw faasi <laughs> waaw Sëriñ Tuubaa nee na ah masaalik gars yi dañ ko dul waxtaane sax xaw ma dañoo jàpp ne bii moom euh, bii daal bon loolu rek doyoon na programme ci sëriñu senegaal yi waaw suñu sëriñ si leeral leen buntu côté yooyu rek ci masaalik mu jeex tàkk léegi taalibe xam nga lii la ak taalibe yi nag nekkul ñun murid lañu wala ñun tiijaan la mooy ñépp jullit ñépp ndax mbir mi ñépp la dalandoo sa këma lakkandoo tali muy wax waxu ko girum murid waxu ko tiijaan lii lenn kese la ab xaadar taxut pour képp koo xam ne dafa sóobu ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi ñu xam ne ak fo ak foo man di jokk ak foo man yoonu dë mooy yëgal ne lii la waaw yëgal ne am na ñoo xam ne ay prédateurs lañu ñu fi ne yu mel nii wa annahu law laa uyunu naasi ay woy budul woon bëtu bëtu nit ñi koy xool nii ci mbooloo mi waat naa ne la raama hunna kononte kon dina leen sàkku bi zinan ci li nga xamante ne mooy ak njaaloo ah ak jonjoo aw faasi wala lu ñaawut li bon loo xamante ne nii dina ko ut ci faam yoo yële waaye nit ñee fi ne waaw <laughs> tey kay léegi léegi léegi léegi waaw mooy pas or bu mel noonu li seeti sëriñ su mel noonu wala sax sëriñ soo xam ne ñoom dañoo sàggan waaw am nañu ne moo bu dee noonu la ko ndaw soosu di def loolu dañuy génne zakat waaw parce que waru koon def mais yooyu wax nañ la yii daal ñooy ñaari avis yi gën siiw te ñoo nekk ci madahibul arbaa mooy ñii dañ ciy génn zakat ñeneen ñi ne kenn du ci génn benn zakat léegi kon ñii ñu ne kon alal jooju nekkul alal juy croître joo xam ne dafay dañ koy teg ci marché bi wala luy jur dara la kii da ko ut ngir ngir ngir moom boppam loolu garaawul te loolu ñu ne loolu moo tax fas yonent bi aleyhi salaatu salaam nekk bokkul laysa alal abdi fii laysa alal mu'mini wala muslimi fii abdihi wala fii farasihi sadaqa waaw mu ne warul ci jullit bi hein warul ci jullit bi mu ne warul ci jullit bi ci fasam walla ci li nga xamante ne nii mooy jaamam bu koy liggéeyal sadaqa amul sarax amul zakat bu mu ciy joxe lu tax parce que loolu c'est pour moom son compte personnel la boo xam ne mooy utu ci dara moom pour boppam la ñu ne mais alal yooyu yëpp looloo tax sa oto bi ñu la ne kenn du ci génn zakat te même ñi ne ñi ne sax même ñi ne dañuy génn zakat ci takkaayu jigéen ñi ñoom nee nañ ay oto bu ma yoree ay machine sama usine sama firme sama machine bi nga xam ne moo may produire sama produit yi may jaay yooyu ñoom ci boppam nee nañ yooyu kenn du ci génne zakat parce que loolu du loolu la ñuy génne zakat waaye ca ribox ba cay génn mooy ca la muy produire ca bénéfice bay génn foofale kër it noonu lan moo tax kër kenn du ci génne zakat amul taxe d'habitation en islam en islam y a pas taxe waaw yapaa taxe xaw ma lan ak lan ak lan taxe sur les tout loolu amul gaa yi nga xam dañoo mën a taxe léegi recettes yi fu ne lañ koy ut député yu ñëw rek di xalaat nan la ñuy mën a mën a suqee gaa yi ah di leen suqi mel ni ay pigeon yooyu l'islam yooyu amu ci al aslu baraatu dhimma al al baraatul asliya kenn fi jël àll jàmbur ci noonu ci maali for foo mu leer naññ charia d'accord ci man koo joxe mooy yooyu lan moo tax kër kenn ju tefu ci taxe parce que dafa nekk mooy <laughs> kër goo xamante ni nii pour waa ji dëkk la mais kër goo mooy luyee beneen affaire la loolu ci xorodu tijaara la dugg mooy yi nga xam dañ ko exposé dañ ko exposé teg ko ci marché bi di ko luyee ko jaay bu boobaa moom day jël at tey zakatu urud tijaara bu ñu àggee ci tiroir boobu dinañ gis kooku waa ñu yor ay këram di ko luyee nekk France am ay këram Sénégal di leen luyee moo xam par agence la ko jaarale wala yooyu yëpp nan la ciy génnee zakat yooyu yëpp dinañ ko wax wala moo fa ne di ko géréel boppam wala mu ne fii am ku ko koy géréel wala mu ne Sénégal am ay këram yu bari wala ay terrain yu muy jaay parce que c'est un grand lébu il a hérité des terres muy jaay kooku it day kooku day génn zakat ci la muy jaay nan la caa génne zakat loolu insha allah bu ñu àggee ci urudu tijaara nañ ko gis waaye ñu ne mais loolu nag gis nga xikma bi ne bi nekk le fait que waajooju kenn du ko loo zakat bu dee kër gi mu dëkk oto bi nga xamante ne nii moom lay war di ci dox ay soxlaam waxuma bi muy taxé de taximaan wala di ci siiroo wala di ci coke sóor di ci kii euh, njagajaayu wala di ci kalandoo lool beneen affaire la moom day bokk ci urudu yi nga xam ne nit ki da ko exposé di mu am lu muy génne loolu na ma kay am na ci croissance ko kay dañ koo teg ngir mu indi croissance mais bi nga xam ne pour lu muy xëyee sama oto bi ma bi ci xëyee hein sama rajo bi nga xam ne moom laay dégloo si yooyu noonu kenn duma ci génneloo zakat ñu ne nag gis nga lool ni ni mel xikma bi nekk ci ñu bañ cee génn zakat mais moo ne ci takkaayu jigéen ñi rek ah <laughs> bokkul ak namaa moom amul croissance bu ci nit kii ut moom ngir zinaam la ngir këram ak borom bul borom këram la waaw lool la ngir di ci taarloo c'est fini c'est ça waaw moom yunashau fil hilya ah kon ñu ne lii lépp mooy suñuy dalil ci gàttal que lii lépp dañuy wan kon e, zaka warul lil ci li nga xamante ne nii mooy takkaay jigéen ñi ñu ne leen kon yéen waa jumhur minal maalikiyati wa shafi'iyati bi la pare ngeen ñu ne pare nañ ñu ne pare nañ ñu ne pare nañ hein li tax ñu commencé leen nag mooy li nekk waa jumhur te ak waxu saxaaba yiñ la wax euh, mais li nekk waa jumhur a tax waaye euh, bu doon ci madahibul arbaa kese lañ yem ci wax bu njëkk bi lañuy njëkk ndax mooy beneen wax bi mooy waxu al Abu Hanifa te moo leen magoon léegi ñu ne beneen partie bi kon yéen ñi ngeen xamante ne nii ñooy yéen xanafiya yi ak ñi ànd ak yéen ah lan mooy seen dalil buy wane ne yéen dañoo war a joxe zakat ci takkaay jigéen ñi hein ñu ne noo ñun moom ñun moom c'est ñun moom suñuy affaire moom dafa ñun moom ñun moom dafa simple quoi non c'est que ñun suñuy wax <laughs> non c'est que ñun ñun ñun ñun li ñu yor ci dalil te ñun yéen waa jumhur lan lañ leen doon wax ñoom daanaka benn kii lañ wax ne Umaama sayyidatu Umaama bint Abil Aas radiyallahu ñoom loolu lañ am direct lu jóge ci yonent bi saa li ci des yëpp ay asaar la ne leen waaye xadiis la ñu ne waaw xadiis la mais bokku ñoom ñun ñoom mooy mawquuf la ñoom ay ahadis mawquufa lañu yor ñun ñii dañoo yor li nga xamante ne ni ay ahadis marfu'a yu bare bari yoo xam ne dañ ko yëkkati ba ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu ne leen ay ca ñu ne ngeen baal ñu ñun sax alquran la ñuy commencer leen allah allah ya ma'shar al ahnaf ah ah ah allah allah ya ma'shar al ahnaf ya salaam ya ma'shar al ahnaf ya ma'shar al hanafiya ah lii rafet na ñu ne waaw ñu ne ñun ci généralité aayal alxuraan yi la ñuy yow waxoon nga fi bi ngay wax alal yi nga xam ne alxuraan tudd na ko ci yi nga xam ne moom lañuy génn zakat ñaar yu njëkk ya dahab wal fidda la waxoon ah suuratu tawba la woon de waaw léegi waxal aaya ba ah waaw suñu borom de dana walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adhabin alim yawma yumma alayya fi naari jahannama fatukwa biha jibaahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun léegi wax ko ci wolof ñu déggaat yaa suñu boroom de dane walladina gaay nga xam ne yaknizuna dañuy rënk di denc ak zahaba li nga xamante ne mooy zahab mooy woor wal fiddat ak li nga xamante ne nii mooy xaalis wala yunfiquna te duñu ko dépenser fi sabilillahi ci yoonu yàlla mu ne gaa yooyu yépp fa bashirhum bégal leen jox leen naa bonne nouvelle lan mooy bonne nouvelle bi wala yunfiquna te duñu ko dépenser fi sabilillahi ci yoonu yàlla fa bashirhum na nga leen bégal bi adabin alim ci mbugal mu tar ñu ne wala suñu borom waxul ñi nga xam ne dañuy rënk or ak xaalis mais ndaw si nga xam ne dafa yor ay takkaay dañ koo rënk lan la ci teg wala yunfiqunaha fi sabilillah te duñu ko dépenser ci yoonu yàlla yoonu yàlla mooy la mooy joxe ci zakat waaw boo ci joxee zakat mooy yow génn nga mooy du mooy yoonu yàllaa ko aha la loolu la kon nag bu ñu ko génnewul kon ñoom gis nga li suñu borom digge bu metti rim digge fii day dal seen kaw waaw ndax nee na ku def loolu rënk yor or ak xaalis te génn defoo ko ci yoon yàlla moo génnewoo ci zakat bu ko matee kooku mu ne bëggal leen ko bi azabin alim bëggal leen ko ci mbugal mu tar kon nag yéen ndaw su fi am ni takkaay bu ko génnewul zakat lii nii suñu boroom wax na ko mu leer mooy plané au-dessus de sa tête waaw lii mooy li nga xam ne mooy en tout cas dige bu tar bi borom bi digle digal dige ne ku deful lii ku yor lii rënk ko te génnewoo ci zakat mooy defoo ko ci yoonu yàlla lii moo lay xaar ñu ne nag dara génnewu ci ndaw soo nga xam ne daa yor ay ay ay ay ay ñu ne loolu wenn la ñu ne bokk na ci suñu dalil yi mooy ci wàllu léegi dañ ñëw ci wàllu xadiis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te waxoon junjoon nañ ko jotaay bii weesu bi muy wax ci ñaata lañuy ñuy génn ci ci ci li ñuy génn ci ci ci or xaalis bim naan fi riqati rubu'ul ushri wa laysa fi ma duuna xamsi awaaqin sadaqa waaw ñu ne lii nii c'est un texte général yonent ma lay saa saam dane ci li nga xamante ne mooy euh, euh, xaalis hein kooku li mu ciy génne mooy rubu'ul ushri rubu'ul ushri mooy deux virgule cinq mooy dixième boo pa ci affaire yi dix parties nga di mooy dix divisé par deux mu jox la deux virgule cinq non divisé par quatre voilà al rubu'ul ushri mu jox la deux virgule cinq ci cent yu ne wala vingt cinq ci mille yu ne mu ne te amul ci lu gën a néew xam sa awaqin sadaqa mu ñu ne lii nii eh, mooy yu général yi ñu waxoon bi ñuy gis zakatul wariq ak yooyu ah zakatu or ak xaalis ak seen nisab ñu ne loolu dafa général mooy maadaama ndaw si ay takkaayam mat na loolu yonent ma lay sarsam nee na ku fi yor daal lu toll noonu dañ nga ciy génne zakat te am na beneen xadiis boo xam ne dafa niroog aaya biñ jóge boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf wax lu tar ah waxoon nañ la xadiis boobu dinañ ci ñëw xadiis la bu gudd tuddoon nañ ko fi mooy bi mu naan maa min saaxibi dahabin laa yu'addi maa fiihi maa fiihaa illaa ju'ila lahu yawma al-qiyaama jeexe junaaw jibaahuha jiba jibaahuhum wa junubuhum mooy loolu comme li aay bi wax rek yonent bi aleyhi salaatu salaam ne amul maamin beneen bi maamin saaxibi dahabin aw fidda ah amul kenn koo xam ne dafa am ah maamin saaxibi dahabin laa yu'addi zakat amul kenn ci koo xamante ne nii moom buur yàlla daf koo jox lan or te génnewu ci zakaatam lu dul buggal mu tar mooy li aay bi wax rek la wax waaw mooy oram boobu xaalisam bi la ñuy xóoyal di ko di ko di ko ñaas ci xar kanam jeeg wet yeeg ak ginnaawam yi naan ko lii mooy la nga dencoon la nga doon rënk ñu ne lan moo ci génn ndaw si ñu ne lii nii lépp day dugal loolu même yenn waa jumuur bu ngeen ñu ne lii daal ay généralité lañ ñun d'accord nañ léegi nañ leen dugg ci xadiis yi nga xam ne ñoo gën euh, leeral li yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daal di ciy wax lu leer luy war ne takkaayu jigéen dañ cee war a génne zakat hein ñu ne al imaam abu daawud as-sijistaaniyu waa ak sëriñam sëriñam d'abord al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi dafa solo naka noonu taalibeem al imaamu abu daawud as-sijistaaniyu waaye naka noonu al imaamu at-tirmidhiyu ah ak al imaamu an-nasaa'iyu raxmatullahi alayhi ala al jamii dañoo soroo ne dafa am benn jigéen muy xadiisu Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi Amr di doomi Shu'ayb Shu'ayb di doomi Amr ibn Shu'ayb ibn Muhammad ibn Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anil jamii ah, dafa am mu ne benn jigéen dafa ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu salaam ànd ak benn doomam bu jigéen mu nekk ci loxo wa fi yadibnatihaa nekk ci loxo doomam miskataani ghalizataani min dahab ñaari takkaay yu rëy waaw yu rëy rëy ay lam yu rëy yoo xam ne ci or la bi mu ñëwee fa qaala lahaa rasuulullah yonent mi aleyhi salaatu salaam ne Eh? Eh, yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ndaw si atontiina zakata hada atontiina atontiina zakata hada ne ko ah mbaa di nga joxe zakatu or bi ma gis lam yi or yi ma gis ci sa loxo doom ji xaalat laa ndaw si ne ko déedéet du ma joxe zakatam de xaalat yonent bi aleyhi salaam ne ko ayasurriki an yusawwiriki allahu bihima yawma alqiyaamayn suwaarayn min naar qaala fa xala'tuhuma fa alqaytuhuma ila nabi wa sallam lillahi wa jalla wa li rasuulihi allah ñu ndaw si yonent bi alay saa bi mu ko ne mbaa di nga joxe zakaatu ñaar yii ñaari lam yu rëy ma gis ci sa loxo doom yu jigéen yii ndaw si ne ko aadéet ah, du ma ko joxe nag yonent bale saa saam ne ko est ce que bëgg nga ah est ce que di nga kontaan buur yàlla takkal la yawmal qiyaam ñaari lam yu toll nii yoo xam ne lamu safara lay doon yu mel nii yoo xam ne moom la lay takkal ëllëg yawmal qiyaam ndaw si ne ko déedéet é eh, ca saase mu gaaw nee na ma dindi leen dindi ko ci sama loxo ñaa doom yi sànni ko yonent bi alayhi salaam ne ñaari lam yii de yu màgg yi de lillaahi huma ñoom ñaar lillaahi ñeel na buur yàlla azza wa màgg na tedd na wali rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag xadiis euh, bi <laughs> dafa am wax <laughs> léegi benn affaire am mooy xadiis bi wér naa wérul imaam at-Tirmidhi yi xam nga wax nañ la soroon ko bokk na ci ñi la wax <laughs> moom dane hein mooy à peu pas baat ci baat yi mais soroon na xadiis bi dans son ensemble lii nii xadiis bii soroon ko bi mu ko soree dane lam yasix fi hadha al an nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw dane mais xadiis bii moom dara dane ci bunt bi mooy buntu zakatul xuli hmm? buntu bi wax ci takkaay yu jigéen ñi ñu ciy génn zakat mu ne dara wéru ci ci yonent gi lu tukkee ci yonent ma lay sasam dara wéru ci waaw lam yasixa fi hada al baabi an nabi sallallahu alayhi wa sallam shay'un amul dara lu ñu nettali ci yonent bi aleyhi salaatu wa lu jógee ci yonent bi aleyhi salaatu wa di wax ci wàll wii ne dañu cee war a génne zakat lu wér amut kon mooy moom xadiis bii jàpp na ne wérul waaw al imaam an-Nasaa'i moom bi mu ko solowee soloo na ko mursal soloo na ko mos eh, musnad mooy dem na ba ci yonent ma saa saa mais am foo xam ne ci morsal la mais moom dane mursal bi moo gën a dëgër léegi eh, ci gàttal mooy kon da ngay gis ne côté bi dañuy euh, euh, selon wax yi mooy xadiis bi dafa am problème kanta imaam alxaafis ibn xajar moom danee ci at-talxiis dane axrajahu abu daawud dane xadiis bii de imaam abu daawud soloo na ko min xadiisi xusayn xusayn al-muallim wa huwa thiqa an amr wa fihi raddun ala tirmidhi ala tirmidhi haythu jazama bi annahu la yu'raf illa min hadith ibn lahi'a wal muthanna ibn sabbah an amr mu ne waqad taaba'ahum hajjaj ibn artata aydan kanta al imam al hafiz ibn hajar ci at talxiis dane moom hadith bii de al imam abu dawud asij waxoon al imaam abu daawud al imaam abu daawud eh, al imaam abu daawud solo na ko ci hadith al muallim ko ñu amr mu ne wa te loolu nag kon lii raddun delloo la ak delloo la cee nekk ala Tirmidhi ci wax imaam at-Tirmidhi bi mu ne bi nga xam ne ci la jogowu ah ne xadiis bi xamuñu ko lu dul ci yoonu Ibn Lahi'a ak al-Musanna ibn Sabbah mu jële ko ci Amr mu ne te ñoom sax Hajjaj ibn Arta daal dina leen topp waaye bon moom kon imaam al lu li mu bëgg a wax da ne xadiis bi minimum hasan la te wér na sax. parce que euh, bon kanta dara wéru ci loolu lañ mën na danko nangu moo tax mu ne lii ak delloo la ci waxu imaam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Zawrata at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' léegi kon xadis bango sauf que gars yi nga xam ne hein ñoom ñoo wax le dañ ne non non ñun d'accorduñ ci xadis bii nii wérul quoi xadis bii nii dara la wérul ci ñun waaw wérul ah xadiis bi wérul wérul li imaam at-Tirmidhi moo wax moo ci ne waaw léegi ñu ne leen am ngeen beneen dalil ñu ne si am nañ beneen kay muy xadiis boo xam ne yaay Ummu Salama bint Zaadi Rakb radiyallahu anha moo ko nettali mu yaay Ummu Salama men mu ne man de dama doon sol ay takkaay ci yoo xam ne ci or la ma wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam al imaam Abu Daawud moo ko solo ah mu ne yow ndaw yàlla ni ak kanzun huwa mais sama takkaay yi may takk mais kanz la mooy li alxuraan di tere naan alladina yaknizuna gaa yi rënk di denc az-zahab wal fidda mu ne ko mais lii may sama takkaay yi est-ce que kanz la mooy euh, lu may denc la di ko rënk trésor bu may rënk la ka denc qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne maa balaga an tu'adda zakatuhu fa zukkiya fa laysa bi kanz mu ne lépp loo xam ne jote nañ ci li nga takkaay yi nga yor lu ci jote nisaab mooy sëy biñ ko war joxe zakat boo ci joxee zakat nekkatul kanz mooy rënkatoo te dara du la ci fekk mooy dara benn yeddaange du la ci fekk waaye ñu ne euh, lii ñun suñu dalil la ñu ne lii comme que commencé nga woon ngeen doon wax ci sanad yi ñun dañ ciy wax léegi duñ leen bàyyi ngeen romb léegi yéen wax leen seen xadiis bi ñu ne ah xadiis bi dara xadiis la boo xamante ne nii daal. abul xasan alxarraani moo fa ne takk imaam al buxaari soloo na soloo génneel na ko xadiis waaw comme li al imaam al mundiri wax raxmatullaahi aley ñu ne ñu ne leen am ngeen leneen hein est-ce que am ngeen leneen ñu ne waaw am nañ leneen xadiis sayyidatu Aïsha sayyidatu Aïsha Abdallah ibn Shaddad rahmatullah alayhi dane dañoo dugg ci sayyidatu Aïsha dane dañu dugg ci sayyidatu Aïsha soxnaa Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne leen nee na mu nettali ñu ne mu ne Yonent bi alayhi salaam de dafa dugg ci man dafa dugg sama sama néeg mu gis faraa fi yadayya fataxaata fataxaatim min war fataxaatim min wariq ah? mu gis ay takkaay yoo xamante ne nii ay lam ay ci yoo xam ne li mooy jaay mooy xaatim mooy lu eh, mu tudd bàgg o li ñuy def ci baaraam sànq doon nañ ko wax jaaro voilà yoo xamante ne min dahabin dafa nekk ci li nga xamante ne ni ci woor la moo yu rëy nag lay doon jigéen ñi lañ ko doon sol temps yooyu nee na ni mu ko gisee mu ne ma moom yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ma maa haadaa yaa Aïcha mu ne ma yow Aïcha lii lan la ma ne ko sanaatuhunna atazayyanu lak mu ne ko dama koo defar ngir di la ci taaral ngir nga nga ciy taar ngir taarlu taarlu ci ngir yow taaru ci ngir yow yonent bi alei saatu salaam nee na man sayyidat Aisha nee mu ne ma atu addiina zakatahunna mu ne atu na zakatahunna mu ne ko est-ce que Aisha lii di nga ci joxe ndax di nga joxe seen zakat nee na ah bi ma waxee lool xultu nee na ma ne ko laa ah déet joxew ma ci seen zakat de aw masha allah wala daal lu neex yàlla léegi mu ne ko xasbuka mi xasbuki minan naar loolu nag lii nga ci yor nag doy na la ci safara waaw mooy loolu lu muy wane ñu ne mais Hanafi yi ne lii day wane ne kon joxe zakat ci takkaay jigéen ñi xarata la sinon Sayyidatu Aisha dinañ ko wax la yonent ma lay saab dina ko ne ndax diñ ci génn zakat mu ne ko déedéet mu ne ko nag kon na la leer ne loolu doy na la ci safara waaw loolu doy na la ci safara hein bon waa jumuur ne ñun d'accord ñu ah ah non parce que ñun d'accord nañ que ne xadiis bi wér na mais dafa am lu gën a wér lu jóge ci sayyidatu Aïsha ñoo xam ne ñoo gën a takkook sayyidatu Aïsha ñoo mooy sayyidatu te xadiis yu gën a wér lii fuuf mooy bi ñu sànk nekk ci moo toll moo topp wal imaamu Maalik ah bin Anas ak imaam al-Bayhaqi ci sanad bu wér muy xadiisu kii biñ la waxoon sànq al-Qaasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma wardaahuma ah Sayyidina al-Qaasim ah du moo fi ne yéen eh, Sayyidatu Aïsha day doon eh, yor ay ay ay ay jirim yoo xam ne moo leen doon toppatoo yu jigéen di leen takkal ay ay takkaay te du leen koy wax topp moo gën wér fii fuuf moo tax loolu lay limaawal xaafis ibn Hajar wax mu ne sanadam de ci sartu saxiix la sartu saxiix bi waaye nag dafa wuteeg li gën dëgër luñ jële ci sayyidatu Aisha kene doonul woon joxe sa zakaatu takkaayu doomu sa frère yi nga xam ne moo leen yoroon loolu moom mooy li wér ci sayyidatu Aisha mooy li gën wér fuuf ba ñi nga xam ne moo leen yar ci boppam nee nañ ñun lii leen gis muy def masula génne zakat ci lii waaw kon ñu ne li gën a wóor kon yéen Hanafiya yi ñun d'accord ñu seen yi nga xamante ne nii mooy seen xadiis bi ñu ne ah ñu ne waaw kon baax na ñu ne mais am nañ yeneen sax am nañ yeneen ah ñu ne gis nga xadis bi ñu la njëkkoon wax ci ndaw si ñëwoon ak ànd ak doom ji xadis bu mel noonu Asma bint Yazid soloon na xadis bi nga xamante ne noonu la mel mu ne dama ñëw dama dugg ci yonent bi alayhi salaam ak sama tànta wala sama bàjjen waaw mu ne moom nag mu ngi soloon ay takkaay yoo xam ne aswira min dahab yonent bi alayhi salaam ne ko atontu yaani zakata yéen ñaar ñii ndax seen takkaay yii de yéen ciy joxe zakat xaalat nee na ah sama bàjjen na ko fa qul naa laa ñu ne yée déet ñun de joxewuñu ko mu ne amaa taxaafaani an yusawwirakuma allahu aswiratan min naar addiya yonent bi alei saatu salaam ne leen ndax dingeen joxe seen zakaat ñu ne déet ne leen ndax xanaa ragalu ngeen buur yàlla defal leen ci ay takkaay yoo xam ne ci safara lay doon ne leen leen zakaatam waaw joxe leen zakaatam léegi nag léegi <laughs> eh, xadiis bi al imaamu Ahmad ibnu Hanbal moo ko soloo daga doon al imaam at-Tabaraani xadiis bi nag bu dee moom kese moom mu yëru waaw xadiis bi <laughs> moo tax yii nii même ci al-Muhalla boo demee al imaam Ibn Hazm al imaam Ibn Hazm xadiis yi yépp bu mel day jëw naan lii wérul lii tax lii ak lii mais ñële dañ naan la en tout cas yépp bu ñu d'accordoon ci yooyu yépp sax mooy bu ñu leen boolee dañuy nekk yoo xam ne minimum xasanun bi shawahidi ñu ne te mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhu moom wér na ci moom comme li el imaam Ibn Hazm wax ne moom kay fii gaayati sihha anhu <laughs> mawlaana ibn moom xa nettali buy wane ne moom da doon joxe zakatu takkaay takkaay ay kër waa këram loolu moom dafa wér ci moom waaw dafa am mooy que ne loolu la loolu moo doon mazhabam loolu dañ cee war a génne zakat dafa am benn femme bu ñëw laaj ko ci takkaay est ce que génne zakat mu ne ko waaw bu matee mi atay dirham hein da ciy génn kay mooy bu matee li nga xam ne mooy mooy mooy seuil imposable bi ci or wala xaalis da nga ciy génne waaw. ndaw si na ko man de dama am ay ay jirim yu ma yor yoo xam ne maa leen di kii est ce que ñooñ mën naa leen ko jox mu ne ko waaw te loolu weer na ci al imam Abdurrazzaq soloo na ko ak imam at-Tabarani rahmatullahi alayhi ah voilà ak yeneen ak yeneen ak yeneen léegi nag wax ji wax ji mooy léegi anak ñaari côté yi kan moo ci gina ana wax ji gën a lëng ana lan mooy wax ji gën a lëng ah mooy daal ah dañ naan waxu waa jumhur dëgër na du fait saxaaba yii nii mooy ñoom li ñu wax ne Sayyidatu Aïcha te nettali bi nettali ci moom mooy même bu dee càlleen dëgër na mais ci fee yi mooy ne dafa am lu ko gën a dëgër ñoo xam ne moo leen yar ñu gis muy def lu wuteeg que ni moom da doon génne sakaat te nag loolu mooy loolu te affaire u jigéen la lii affaire u jigéen ñi la te sayyidatu Aïsha li jëm ci lool kenn ginu ko woon xam ci yonent bi alayhi salaatu salaam xanaa kay moo tax euh, ne mbir mi moo tax euh, appuyer euh, mazhab deuxième bi day xaw a metti parce que mooy day xaw a nekk lu jafee def ne takkaay jigéen ñi dañ ciy war a génn zakat par force mooy farata la waajib dafa war parce que bu boobaa mooy kon Sayyidatu se moom loolu nan la ko mën a réere ba mu am ñoo xam ne moo leen yor ay jigéen ñuy takk ay ay xale yum yor ñuy takk orte du leen ci génnee zakat te loolu kenn war koo gën a xam en plus mooy dëgg la xadiis yi nga xam ne moom la xanafiya yi wax rahmatullah alayhi mënuñu ne yépp ñoo ñoo daif comme li al imaam at-Tirmidhi wax li al imaam Hafiz wax de lii raddun ala at-Tirmidhi lii day delloo wax imaam at-Tirmidhi mi ne buntu bii nii mu ne nee buntu bi nag mooy lépp xadiis yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu jigéen ay takkaat di ciy génn zakaat dara wéru ci mooy lool mooy ci al imaam at-Tirmidhi eh, moom ci li mu gis moom loolu la ko won waaye xadiis man na yoo xam ne minimum boo boole ak seen bariwaay yenn yi wér nañ yenn yi ah xasanun bi shawahide hein ah? parce que euh, ni dara wéru ci day xaw a wax tamit boo gisee càllale yi waaw ah. léegi <coughs> moo tax képp ku ne man waxu waa jumhur moo gën dëgg fi man parce que saxaaba yu toll noonu ak ni ñu ak si ku mel ni ñoom Seydina Abdallah ibn Umar nga xam ne sëram Xafsa xanaa loolu kay nekkoon soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam bu xamoon ne lii nii Abdallah ibn Umar du joxe takkaay waa këram mais te ñoom moom wala ak ñoom ñëpp ñooy waa këram lañ rek loolu dina ko xam te dina ko ne hee yaa Abdallah yow sama frère kat yonent bi alayhi salaam lii dañ cee war a génne zakat ñoom sayyidatu Asma bint Abi Bakr waa kër sayyidina Abu Bakr sayyidatu Aisha wax nañ la ko léegi ni mu takkook yonent mi alayhi salaatu wa salaam ñoom doonuñ ci woon génne zakat loolu bu nekkoon loo xam ne lu ñu war a def la ñooñu dina leen rëcce noonu ah léegi nga ne leen mooy waxu Mawlana Ibn Mas'ud bi ñu ne la waaw Mawlana Ibn Mas'ud moom man na waxee li nga xam ne mooy moom loolu la gis parce que dalilu dalil yi nga xamante ne parce que Mawlana nu Mas'ud waxu leen ne yonent mi alayhi na ndaw si da ko laaj fatwa la mu ubbee ko ne ko waaw danga kiy génne zakat bu matee nisaab bi loolu mooy du loo xam ne da ko wax ci xelam mais dafa am yoo xam ne comme li Hanafi yi wax euh, euh, texte yoo xam dafa général yuy wane loolu mais dafa am yoo xam ne yu particulier la mooy côté Mawlana Ibn Mas'ud soloon wax nañ la ay waxam ni ko mën a dégge mooy fatwa def comme ni boroom xam-xam li defee fatwa waaw nga ko kii mu xool li mu xam ci sharia nit ñi kanta sayyidatu fa euh, Aisha sayyidatu Ummu Salama euh, sayyidatu Hafsa bok ñoom soxnaa yonent mi alayhi salaam la ñoon hadiis sayyidatu Ummu Salama bi moom wax nañ la li ci wax li ci am moo tax ah mooy mooy dafa desee wér ah kanta li wér ci ñoom sayyidatu Aisha ñiy doon ko def mooy naka lañuy dundee yonent mi alayhi salaam te xamuñ ci loolu te ñoom nit ak jigéen ñi daanaka yu bari ne xoolal sariya bi ëpp ci yooyu sayyidatuna Aisha ak soxnaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ko nettali naka lañu lool lool lañ koy la ñuy ñëwee naan duñ ci génne zakat fekk teguñu ko fenn xamuñu woon ne loolu dañ ko war a def non mooy duñu ko def moo tax moo tax insha allah waxu jumhur mooy li gën a dëgër en plus li gën a tax lu mooy côté boobu côté dalil boo gisee. mais ak tamit liñ la wax ne mooy zakat ci wàllu mooy esprit wu mooy ci alal joo xam ne day croître wala il est susceptible de croître alors que alal jii nii takkaayu jigéen yi bokkul ci loolu bokkul ci li nga xamante ne day croître day day indi croissance wala day yokku amu ci mooy ni may amee li nga xam ne samay jamaa la ñu ne kenn du ci génne zakat samay fas kenn du ci génne zakat sama kër kenn du ci génne zakat foofu la foofu la takkaayu jigéen ñi mel. damay taarloo sama ci émeraude yéeg yooyu mais kenn du ci génn zakat mais bés bu ma jëlee di ko jaay nag dugal ko ci namaa ci circuit bi nga xam ne mooy tax mu indi croissance bu boobaa dama ciy génn zakat loolu nag moo takkaay jigéen ñi côté foofu la duggee waaw foofu la dugge te moo tax saxaaba yi nii yépp doonuñu ko woon def doonuñ ci woon génn zakat ah wallahu taala alam te am na beneen wax mooy am na xanafiya yi loo xam ne waa jumhur dañ leen koy dañ leen koy euh, euh, euh, daldi ñàkk dëgërale seen seen argument ne leen yéen mooy mooy yow lii en fait yow miy wax ma ne waaw man damay wax man damaay jottali seeni wax de ma ne waaw yow moomu di jottali suñuy wax ak waxu xanafiya yi lay wax <laughs> mais yow gis nga loolu nga mujjee wax ñun foofu dañ fay wax yeey leen ñoom d'accord nañu xanafiya yi rahmatullah ci seen bopp d'accord nañu ne ñoom zakat ñoom namaa u gi ñuy wax ñoom d'accord nañ ci te nee nañ loolu ñoom d'accord nañ ci ne alal joo xam ne noonu la mel dañ ciy génne zakat ba looloo tax affaire suuf si ñoom defuñu ci benn nisaab waaw mooy ñoom lépp loo xam ne day jénn ci suuf dañ ciy joxe zakat parce que day croître ñoom dañ ne lépp loo xam ne day croître wala il est susceptible de dañ ciy génne zakat léegi nag ñoom dañ leen di tontu ci seen lool ne leen ah kay ñu nag yéen a ci d'accord mais yéen it d'accord leen ne est-ce que takkaayu jigéen yi dugg na ci lool te yéen nee ngeen lu mel noonu la ñuy génne zakat est-ce que takkaayu jigéen yi dugg na ci lool du ngeen man lu dul leen noonu parce que loolu jigéen bi takku ko ngir di ci am dara mu ko ciy jural dara ci wàllu alal ak mu koy yokk déedéet amul loolu xam ngeen ko. kon nag ci noonu lañ leen di wax ne li lii ngeen exempté ne yooyu ñu ci génne zakat comme comme ni ñu d'accord ñun ñépp ci pierres précieuses yii comme ñoom janaak yooyu eh, bu dee waa yi jaayu ko na ko noonu rek lañ leen di delloowe côté li nga xamante ne mooy li jëm ci wàllu takkaay yi nii ci woor ak li nga xamante ne mooy xaalis di takkaay jigéen ñi ñoomin lam ñoomin or ñoomin bàgg ak gaayooyu ak ñoomin collier léegi Euh, mooy léegi kon dañ naan waxu waa jumhur mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allah mooy li gën a dëgër insha allah que de du ci génne léegi nag ku gis ne al ahwat ah man daal moo gën a wóor mais daal ah naa def lu gën a wóor rek comme ñi naan boo ci génnee benn yoon zakat jeex na mooy takkaay dundam yépp boo ci génnee benn yoon zakat na ci génne benn yoon rek boo ci xasee génne zakat benn yoon doy na mais loolu noonu moom daa desee dëgër en tout cas incha allah li dëgër mooy waxu waa jumhur kuena takkaay jigéen yi génn ci génne zakat incha allahu taala wallahu taala alam léegi nag kon pare nañu complètement ci wàllu tiroir bu njëkk bi muy al-dhahab wal fidda bii di ñëw ban tiroir la ñuy gis tiroiru al-hububu wa zuru'u wa thimar mooy lan mooy zakatu mbay mi ñoo xintatu ñoomin ñoo ñoomin ceeb orge blé ñoomin dugub ñoomin ñoomin gaay ñoomin ñebe ñoomin gerte ana lan mooy seen zakat gaa yoo yële ak est-ce que dañuy joxe ci xaal xaal ak orange ak mango ak gaa yoo yële ndax dañ ciy joxe zakat comme bii di ñëw tiroir numéro 2 di al-hubub az-ziru ak al-himar insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin